Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi ar-raabi'i wa s-salaasiin ba'da l-mi'a baabu istihbaabi i'aadati salaami ala man takarrara liqaa'uhu ala qurbin bi an daxala summa xaraja summa daxala fil xaali aw xaala baynahumaa shajaratun wa naxwuhaa kon al imaam al xaafiz an-Nawawi ba léegi di ñëw ci kitaabu salaam téere bii di wax ci wàllu nuyoo yi ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre 133 mu doon baabu aadaabi salaam buntu bi doon wax garab wala euh, chapitre bi doon wax ci kej gi nu nuyoo mujj woon a gis te ci lañ gise woon xadis ñaar ñaari xadis la fen doon jeexaloon nañ ko bii weesu biñ mu ci mujj woon a gis looloon xadis numéro huit cent cinquante-huit mu ne woon waan abi umamata suday ibn ajlan albahili radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awla an-naasi billah man bada'ahum bis-salaam walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer téere bu bees non buntu bu bees chapitre bu bees comme niñ ko waxe woon muy chapitre cent trente quatre téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne baabu buntu istihbaabi sopp i'aadati salaami mooy baamu waat nuyoo gi ala la ka nga xam ne man takarrara liqaa'u ki nga xam ne dajeeg moom dafa baamu comme ma génn dajeeg muudu ci buntu poste bi après Moodu dem ma demaat jekki ma dajawaat ak moom ci buntu marché bi ah jekkiwaat dajawaat ak Moodu ca buntu jàkka ja loolu la leen nag bul ne bon Moodu daja na ak moom sànq quoi ah nee naa ko salaamaaleykum ca buntu poste ba dajawaat moom ci buntu kii bi <laughs> maa ngi nii dajawaat buntu marché bi maa ngi dajawaat ak moom ci buntu jàkka ji yéegi mooy ñaar yeneen yi est-ce que damay mu ne la waaw bu ci nekk laa wax dañoo sopp foo dajawaat ak moom rek waaw dañ koo sopp nga. nga baamuwaat laa wax tóllanti waat bi ki nga xamante ne takarrara liqa'uhu daal dinay baamu dajeeg moom ala qurbi moo xam jege na même bu dee bi jege la damay dem nii di dem ci boutique bi dajeeg Moodu bi ma duggee ci bunt bi boutique bi moom muy dem ma ma dugg ci boutique waaw euh, Diallo wala diw ah euh, waaw Ibra Ndiaye damaa bëggoon nga jox ma ci suukar see ndax damay warga mu daal di ma ciy jox ma jël di génnaat comme bi muy ut weccat bi mu xaw a kii ma génnaat dajawaat ak móodu bu boobaa loolu wax mooy nga nuyu da naan ko wax assalaamu alaykum ya muhammadu wala ya móodu voilà wala voilà loolu la waaw bi am daxala kom mu dugg summa xaraja boo laa la wax léegi ci boutique bi dugg génnaat <laughs> summa daxala mu génn fii la xaali mooy léegi léegi wax dugg rek génnaat eh dugg ci kër gi rek Ah am lu ma fàtte rek ni i eh fu ma jóge di bi may dugg laa dajeeg Moodu nuyu ko ma bi ma duggee dem bay teg sama sac te eh fàtte naa bay jaw fi ma jaar léegi dama am lu ma fàtte rek génnaat dajewaat ak Moodu loolu la <laughs> aw xaala <laughs> wala boog mu dox baynahuma shajaratun waaw comme ma gis Moodu ba léegi nañ nekk ci Muhammadu <laughs> wolof yi naan ko Moodu Moodu ma dajeeg Moodu sa waay daal di koy nuyu léegi Moodu jaar ni am benn garab bu dox suñu digganteeg ma ma moom ñu wat ma laqarte ko nii Moodu laqarte ko waat nee loolu la la wax waaw da nga koy nuyuwaat aw ndax wax walla yu mel noonu <laughs> lii nag <laughs> am nga lii laa doon wax léegi <laughs> gis kitaabu ci wàllu euh, haqqul muslim ala muslim am na yoo xam ne rien que nekk ci bërëb. bi ngay dugg si nga nuyoo di dem nuyoo rek am na ñoo xam ne dañu dafa bizarre ci ñoom ndax xamuñu ko alors que loolu mooy sunna te waxoon nañ la xadiis yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu naan bu njëkk bi dina yeel yeey bi nga xam ne mooy bu mujj bi mooy dem <laughs> waaw bii itam yu mel noonu la mooy damay nuyoo waa ci waat ak moom léegi waat ko waaw ma nuyu ko mu jànd jaar mais ab mur moo dox suñu diggante wala benn bâtiment waaw mu mu laqarte ko ma laqarte ko waa dajewaat ak moom nga ne ko asalaamaaleykum <laughs> voilà loolu la lay xoola yu mel noonu lool da tudde bunt bi léegi mu indi fi ñaari xadiis dong yoo xam ne ngi ngir étayer ngir leeral ngir dëgëral wane ne lii fan la tegu lii mu wax moom al imaam an-Nawawi ndax da xam ne l'islam képp ko mu man di doon say wax dafa soxla muy dellu ci alquraan yàlla di dellu ci waxu yonent way saa sam kenn nag génn ci waaw amul kenn koo xam ne dañ naan exception amul nit bu yàlla bind bu yàlla bind laa wax ak nu wilaayaam tollu nu darajaam tollu koo xam ne ay su waxam moom dañ naan ah comme que moo ko wax de baax na kooku mooy yonent saa salaam jeex na ku dut yonent bi sallallahu alayhi wa ak noo mën a tollu laa wax réel naam réelul ca say taalibe di la ko wooy wala dëgg la ca yàlla ke ni foofu nga tollu sax tolloo fa mooyem say wax dafa soxla par force ñépp a soxla say wax ñuy xool ndax tegu nag alxuraan ak sunna kenn ci génnul exception amul waaw kanta bi ay waxam mooy alxuraan du waxu dëgg ah ay nan lay waxam nekk alxuraan alxuraan waxu yàlla la waaw <laughs> waaw daanaka dañuy vérifier même bu dee xam nañ ne waa ji daanaka lu mu wax rek ci alxuraan na koy teg du tee ñuy vérifier waaw du tee ñuy vérifier <laughs> waaw kon nag moo tax al imaam di la wax lii nag ma wax Ah, xam ne mooy léegi fan la tegu nag ci hadis yo leen mu ne la kaay ma indil la fi ñaari hadis yuy dëgëral yu yuy wane lii ma la wax ne noo nee la demee moo ne hadis numéro euh, huit cent cinquante neuf mu ne abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu fi hadithil musii salaatahu annahu jaa fa salla summa jaa ila annabi sallallahu alayhi wa sallama fa sallama alayhi fa radda alayhi salaam fa qaala irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa salla summa jaa fa sallama ala annabi sallallahu alayhi wa sallam hatta fa'ala dhaalika thalaatha marraat muttafaqun alayhi kon al imam al hafiz an-Nawawi mu ubbee mbir mi direct au <laughs> but waaw direct mu ne waan abi hurayrata mu ngi jël sayyidina wa abu hurayra dawsi radiyallahu anhu fi hadithihi fi hadithi al musii salata noonu la ko waram xam-xam yi du tudde mooy xadiis bi nga xam ne day nettali ka nga xam ne da doon yàq julleem da doon julli di <laughs> gis ci guddaayu léegi insha allah comme niñ defoon xadiis Seydina al-Miqdaad bële al imaamu Muslim daal di woon solo muy xadiis numéro huit cent cinquante-quatre bi wa an al-Miqdaadi radiyallahu anhu fi xadiisihi at-tawiil qaala kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alayhi wa fii tamit xadiis bu la mais imaam da koo tënk an-Nawawi rahimahullah muy hadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne hadis boobu noonu <laughs> di nettali waa nga xam ne da doon yàq julleem annahu que ne waa ji de sol jaa dafa dikkal dafa dikk ci jàkka ji fa salla mu julli jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu julli bi mu jullee ñaari rakka da doon naafile summa ginnaaw gi jaa ila nabi mu dikkal yonent bi saa saa fa sallama alayhi daal di koy nuyu waaw mu daal di ñëw nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa radda alayhi salaam ñu ngi ci kitaabu salaam yonent bi alayhi salaam daal di koy delloo nuyoo daal di koy fay waaw fay na ko nuyoo bi de waaw fa qaala nag mu ne ko irji' fa salli waaw fa innaka lam tusalli ah <laughs> ne ko nag eh, dellul waaw dellul nga julliwaat parce que yow eh, yow julliwoo woon waaw mooy daanaka lim def kenn considéré wu ko mooy julli jul yoo xam ne lii moom yàlla du nangu bi waaw waaw moo tax loolu nit taxaw naan xamuñ julli ji yàlla nangu léeg-léeg loolu euh, waxu dëgg la mais léeg-léeg am na julli yoo xam ne yàlla du ko nangu parce que dafa woo ko am dafa am yoo xam ne ay ponk la ci julli ku ko fell moom julli jooju yàlla du ko nangu waaw yàlla du ko nangu moo tax yoneen saa sallam dafa xool waaye ci mbir li mu def moo wuteeg li mu ne ko aywa demal nga julliwaat ndax yow julliwoo woon mu ngi mel defu fi dara waaw julli joo xam ne yow doo rukkoo di cof ni ganaar boo sëggee sëgg yi dara amul ak dal amul dara sa waay sa julli jooju moom yàlla du nangu yu mel noonu waaw loolu la c'est simple faut pas di kay kaylu <laughs> waaw naan bon nañ bàyyi rek déet ku la ñu bàyyi rek kon kay kuy def lu dul noonu ñu bàyyi ko ne ko garaawul yonent alayhi salaam moo ñu ko xamal laa wax kon nag yooyu la loolu moom waxi caaxaan la kon nag mu ne ko dellul nga julli ndax yow mi julliwu woon faraja waa ji dellu fa salla mu julli summa jaa mu dikkaat fa sallama ala nabi mu ñëwaat nuyuwaat yonent sallallahu alayhi wasallam hatta fa'ala zalika mu def lu mel nii ma nettali nii salaasa maraat ñetti yoon mu ne hadis bi muttafaqun alayhi kii nga xamante ne al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala hmm? ak al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhima daal nañ koy solo moom nag boroom xam-xam dañ naan Xallaad ibn Raafi' la al ansaari ah ah bon rahimahullahu taala ndax yeneen riwaay yoo xam dañuy wane ni moom la ah wala imam alhamid wa hadha ar-rajul huwa Xallaad ibn Raafi' jaddu Ali ibn Yahya raawi al-xabar baynahu ibn Abi Shayba an Abbaad ibn al-Awwaam an Muhammad ibn Amr an Ali ibn Yahya an Rifaa'a anna Xaalidan daxala anna Xallaadan daxala al-masjida voilà kon <laughs> eh, léegi kon léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar mooy jàngat bu njëkk est-ce ñoom ñaar dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko na ko al imaamu Abu Daawud solo ko al imaamu Tirmidi al al imaamu Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maaja rawaahu al jamaa eh, rahmatullahi alayhi al imaamu al Buxaari andi na ko ci bërëb yu bari xam moom hadiis mel <laughs> Ah. andi woon na ko ci kitaabul azaan baabu wujuubil qiraa lil imaam wal ma'muum ah. andi ko ci yeneen ah, comme kitaabul azaan baabu amri nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi laa yutimmu rukuu'ahu bil i'aada ah nañ jël bu njëkk bi hmm. mu foofu. baabu wujubil qiraa lil imaam wal ma'muum mu ne haddasanaa ak yeneen a Muhammad ibn Bashaar imaamul Buxaari rahimahullah Muhammad ibn Ismaa'iil mu ne nettali nañu rahmatullahi alayhi Muhammad ibn Bashaar suñu sëriñ bi Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz rahimahullahu ta'aala muy kan Bundaar sëriñu waa kan kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yahyaa mu ne kii nettal mooy Yahyaa di Yahyaa ibn Sa'iid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 taala almadani rahmatullah alayhi an abihi mooy Sa'id jële ko ci Abu Sa'id di baayam bi mooy Kaysan Abu Sa'id mooy Kaysan almaqburi almadani Abu Sa'id aljundai mawlaahum almaqburi almadani allaysi mawlaahum rahmatullahi alayhim eh, mu ne an abi hurayrata anna rasulallahi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala almasjida lii looy xadis mu ne yonent may saa saa dafa dugg jàkka ji fa daxala rajulun bi yoneen saa saam duggee toog après mooy mu def li muy def ba toog fa euh, euh, daxala ci noonu après benn waay dugg fa salla wax nañ la mooy xalaat radiyallahu anhu fa salla mu julli fa sallama ala nabi mu dem julli ñaari rakk ñëw julli ñëw nuyu yonente bay fa radda yoneen saa sallam daal di koy delloo yow wa qaala mu ne ko irji' dellul fa salli nga julliwaat fa innaka ndax itam yow tusal yow julli woo woon farañaa waa ji delluwaat yusalli kama salla mu dem defaat woon ñaari rakkaat yu njëkk noonu la defaat lu mel noonu summa ginnaaw gi jaa mu dikkaat li mooy ñaareel yoon bi fa sallama ala nabi sallallahu alayhi wasallam nuyoo waat yeneen saa salaam yeneen saa salaam xaaral mu ne ko irja dellul fa salli nga julli waat ndax fa innaka yow lam tusalli ba léegi jullee ko salaasan ñetti yoon fa qaala léegi nag mooy dafa dellu dafa <laughs> kii waat ba mu def ñetti yoon la koy def après mu ne yeneen saa salaam walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayrahu fa'allimni waa ji ne ko maa ngi waat xalaat ne ko radiyallahu anhu maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii moo la yónni ci dëgg man manumaa def lu daq lu gën lii ma def lii nga ma gis ma def te bu ci nekk nee nga ma ma dem defaat ko eh? Eh? Eh, loolu de lii rek laa man manuma def lu daq lu gën a rafet lii kon nag fa allim nii yeneen saa kon xamal ma kon fa qaala yeneen tubay saa saam ne ko idaa qumta ila salaa fa kabbir boo taxawee ngir julli fa kabbir na nga def allahu akbar waaw da nga def takbir summa ginnaaw gi nga tari ma tayassara ma'aka li yemb ci yow min alquran ci alquran mooy ginnaaw fatiha te lool hadith yeneen yi ñoo ko doon ñoo ko doon leeral comme hadith sayna ubada la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab loolu bon loolu taxu taxuñoo jóg masala boobu waaye loolu mooy li gën a lëng mooy fatiha moom loolu moom man dañu àkk ci julli waaw léegi kom jàngal li nga xamante ne nii mooy li jàppandi ci yow min alquran voilà léegi nag mu ne ko ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko kon defal lool boo kàbbaaree nga jàng li jàppandi caw ci alquran summa arkan ginnaaw gi mooy kon taxaw nga ba tari summa ginnaaw gi kàngaru ko hatta inna raki'a ba ni ngay dale rukoo bu dal ba jëpp ko ne seen xam ne kii rukoo na mais rukoo yooyu ah <laughs> di mel ni ginaar guy sof guy guy guy guy guy guy guy guy waaw summa ginnaaw gi boo rukkoo ba dal ci rukkoo bi summa rfa ginnaaw gi nga yëkkati sa bopp yëkkati ko hatta tanta di la bi nga naan sawaral qa'iman taxaw sawaral jàpp mooy awul taxaw bala nga kii rek damaat sa ndigg li noonu déet loolu déedéet mu ne ko bo yii yëpp moo tax yii faratalal i'tidal wa tuma'nina julli jum awul daru ngay toog <laughs> waaw ginnaaw googu nag summa sujud après nag nga mooy daa ngay joge ci rukkoo ba di wadd di daanu nag di dem ci suuf bopp ngir sujjóot hatta tatma inna ba ni nga xamante ne ci ngay dale saajida nekk sujjóot tamit bu dal bañ koo def cof tamit summa rafa ginnaaw nga yëkkati sa bopp hatta tatma inna jaalisa ba ni ngay dale waaw dal waaw ci toog ba wafal zalika fi salatika kulliha wax na ko première rakk mën na ko nag sa julli yëpp dee ko defe nii voilà lii mooy hadithu al musii salatihi di xalaat mi radiyallahu ta'ala anhu wa arba léegi imam lii la indi gane ba waaw <laughs> très bien mais léegi <laughs> ma ne xaaral yow imaamul Buxaari kese lañ al imaamu Muslim <laughs> yow teel nga ma delaaj sab mu kon di kitaabu salaa baabu wujuubi qiraa'ati al-faatiha fi kulli rak'a loolu surah yi ko mu ne haddathani Muhammad ibn al mu ne nekk ci que imaamul Buxaari jële fële di Muhammad ibn Bashar kii xaritam la woon muy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri moom itam sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id gis nga fële moom la ko kële jële woon mu Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Ahwal al-Qattan rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah mooy al-Umari mi ngi gisoon gisoon nañ ko sànq an abi an euh, mu ne qala haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id gis nañ ko sànq an abi gis nañ ko sànq muy Kaysan voilà <laughs> rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa salla thumma ja'a fa sallama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-salam qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a ar-rajulu fa salla kama kana salla thumma ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayhi fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayka as-salam thumma qaala irji' fa salli fa innaka lam tusalli hattaa fa'ala dhaalika thalaatha marraatin fa qaala ar-rajulu walladhii ba'athaka bil-haqqi maa uhsinu ghayra dhaalika ghayra haadhaa allimnii qaala idhaa qumta ilaa as-salaati fakabbir thumma iqra' maa tayassara ma'aka mina al-qur'aan thumma arka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan thumma if'al dhalika fi salatika kulliha mu ngi nii nii la ko al imaam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi daal di wax yeneen mu ne fii naax yi dafa dem fa salla wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi naahiya mooy ci benn peggu ci jàkka ji la yoon saa sam toogoon ak benn mbooloo mu ndaw waa ji ñëw dugg julli léegi nag <laughs> salaat bi nga xam ne la ka yow gaa nga waa artuwaay mooy waaw léegi man lii ana lëkkaale mag bunt bi bunt bii di wax istihbaabu sopp guñ sopp ngay répété di baabu nuyoo même bu dee ci xam ne nuyu woon nga ko daje woon nga ak moom léegi gis nga ko léegi nuyu ko demaat ñëwaat nuyuwaat ko wala ngeen daje waat nuyu nga ne waaw fii waa ji bi mu duggee nu mu def ci jàkka ji ñëwul rek nuyu yonent bi alayhi salaam moo tax xadiisam bi dafa am solo waaw ci la ñuy xamee tamit mooy euh, euh, aadaabu ziyaarati euh, al qabru sharif waaw waaw tegginu ziyaare qabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam al sharif nusuk <laughs> léegi nusuk <laughs> application nusuk fa lañ lay joxe rendez-vous ngir nga mën a ñëw ziyaare ndeysaan allahu akbar rawdatun min riyadil janna kon nag fal na ta addan ay waaye nañu tegginu waay du bërëbu kucceelanteeg toppal ne ak kii wut jaga ma jo foofu dal dal rawda riyad la ci riyadu ajjana yi foofu maqarru haythu maqarru rasulillah sallallahu alayhi wa kese la fay génne waaw ta ngay tono waaye du jaay kër yoo xamante ne ay ñàkk teggin la fay génne déedéet mooy nii mu def dañ ciy jànge loolu tamit mooy boo ñëwee dugg ci jàkkaay yonent bay saa salaam du da ngay dem directement fa xabroo ba nekk waaw même nusuf bi ñu la ñëwee bala entrer accès nga jaar ci filet yi ci ci ci kii yëpp ak ci euh, filtre yi fi ñuy filtrer ba nga dugg yow bul ñëw rek dem directement da ngay julli ñaari rakk waaw kay ndax kii noonu la def yonent bay saa saa bu doon ne moom lañu war a njëkk nuyu waa bu ñëwee ni mu ko corriger ci julli ji dina ko corriger ci ci ci côté bopp ne ko lan moo tax bi nga duggee nuyu ma pare dooru julli waaw waa ji dafa ñëw dugg julli ndax tahiyatul masjid waaw waaw lien ak sa borom ak nekkal ah allah allah waaw allah waaw da allah allah waaw mi nga xam ne moo ñu defal ni'ma boole ñu ci rasulullah moo ñu defal sallallahu alayhi wa sallam moo ñu defal ni'ma dugal ñu ci l'islam nga julli ñaari rakk daal di nag dem ci rasulullah nag mi nga xam ne nag ah bu ñu jullee moo tax de ci moom la ko yàlla jaarale de waaw waaw moo ñu ko xamal de yàlla xéewala ma tax ñuy julli allahumma lawla anta matarayna wala tasaddaqna wala salayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqayna innal ula qad baghaw alayna wa in aba wa in aradu fitnatan abayna abayna Allah walla yonent bi alayhi salaam doon wax hadi hadi Seydina Abdallah ibn Rawah waaw keroog Xandaq ñoo ñëpp allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqayna innal ulaa qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna sahaba abayna nahnu alladhina bay'u muhammadan ala al-jihadi ma baqina abada allah waaw alors insha allah kon mooy loolu dañ koy jële ci teggin yi boo duggee ar-rawda ar-rawda ash-sharifa nga julli ñaari rakk ñaan sa borom delloo ko njukkeel mi la may nga ñëw ci bërëb yi nga xam ne du ku nekk fa ñëw borom bi daf laa tànn nga bokk ci ñi nga xam ne ay invité nga ñu ñëw ci dëkk soppeem bi daarul habibi qulubuna tahwaha tahwa keroog lu ma wax tarshaha tahwaha suñu xol yëpp ko sopp waaye taxa saaha tamit voilà dañ ko suñu xol yëpp buur lu ko fa ñu fa daaru habibi sëru yonent bi alayhi salaam mi dina waaw moo nekk ci xolu jullit bu ne ak fu man di ne waaw allahu akbar allahu akbar léegi <laughs> léegi kon mooy loolu après boo defee noonu delloo jukkal sa boroom nga dem nag nuyu ji yonent bi alayhi salaam comme ni ko kii defee waaw waaw nga xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko ci saxal waaw comme niñ wax bu doon ne du waruñu def noonu den na ko ne déedéet ci man nga waroon a njëkk léegi kon waa ji bi mu ñëwee def dafa nuyoo dafa julli ñaari rakka ba pare ñëw nuyu yonent bi saa saa yonent bi saa saa ne ko demal nga julliwaat yow julliwoo woon mu demaat julliwaat ñëwaat bi mu neewul moo nuyoo woon naa cinq ans mu nuyuwaat yonent bi saa saa mu fayat ko ndax bu dul woon war koo nuyuwaat danaan ko mënoon na ko ne moo yow sànq nuyoo nga jarul ngay nuyuwaat mais à chaque fois da koy fayat ba ñetti yoon yëpp te pourtant loolu yàqul. waa ji day dem fee yoneen saa salaam ñu ngi bi ah fee la nekk ci wet gi ak ñu mu toogal waa ji day taxaw fii julli ñaari rakk ñëw nuyu ko mu fay ko ne ko demal julliwaat yow julli woo woon mu dem julliwaat mu koy gis fii ci wet gi ndax yoneen saa salaam mu toog mu ngi koy seetlu gis ne kii julli gi baaxul bu ñëwaatee mu ne ko dabaatal nga julli loolu mooy pourtant mu nuyuwaat ko bu ci nekk da koy nuyu mu fayaat ko loolu mooy gis nga intervalle mu sewee ni mu tuutee te pourtant. saa bu ñëwee day nuyoo yonent bay saa saam di ko fay loolu yonent bay saa saam le fait que mu fay ko mooy wane ne kon lii ni mu def noonu la sinon doon na ko wax ne ko yow nuyoo woon nga sànq kon lii <laughs> mooy dëgg mooy ci la Imaam An-Nawawi jëlee li tax mu ne lii la voilà dañoo sopp ki nga xam ne da ngaa dajeeg moom léegi nga lii comme daje ndax daa ñëw gis ko léegi nuyu ko mun ne ko demal nga julliwaat mu dem fee te pourtant fi ñu nekk amul dara lu dox seen diggante ah yonent saa salaam mu ngi koy gis moo tax mu koy gis di gis ne kii baaxul. mu saa bu ñëwee mun na ko demaatal te pourtant saa bu ñëwee nuyoo wax yonent bay saa saa ba yàq ko waaw <laughs> comme quoi yow jàkka ji man bu ma nee ci jàkka ji ñëw julli ñaari ràkk dugg julli ñaari ràkk ñëw nekk ci mbooloo mi bon bu dee nag mbooloo la moo xam ne eh, dañoo nekk di di di dar mu ñëw nag baj foofu nga ne leen asalaamaaleykum sinon ku nekk bu ñëwee daan asalaamaaleykum loolu day couper affaire yi mooy nga ñëw fekk leen ñu toog amaana di di di waxtaan beneen waxtaan wala yu mel noonu. boo ñëwee mën nga nuyoo waaw mais bu dee loo xam ne jaamu yàlla la joo xam ne mënuñu koo dagge noonu bul ñëw di ci toogal après fi jotaay bi yem après boo paree ba jëpp pare nag nga nuyoo buñ paree ci loolu nga nuyoo mais mooy loolu nga nuyoo ba pare boo génnaatee ñëwaat amul nga ne bon man nga génn bon sa jàpp toj nga ne xaaral ma jàpp ñëwaat boo jàppaatee ñëwaat manoo ne moo man fi laa nuyoo woon naa sànq kon du dañ naan la lool sopp nañ du nuyoo kii jàppam daa toj kii fi mu taxaw yoneen saa sala ma koy gis daa ñëw nuyoo bu na ko demal julliwaat fay ko ne ko demal julliwaat julliwaatu julliwoo mu dem julli léegi ñëwaat fii yeneen sa nga may waxal ki nga xam daa génn lay jàppam daa toj ñëwaat kon loolu lépp nga gis nga lii moo tax al imaam an mooy lëkkaale mag bunt bi mooy kii ñetti yoon yëpp bu ci nekk dafa ñëw nuyu yeneen may saa sam yeneen may fay ko te pourtant mooy eh, diir bi yàggut waaw kon nag loolu mooy li moo taxoon mu tudde noonu bunt bi <laughs> ak ni mu ko waxe woon moom al imaam al xaafidu moom lay leeral fii kene kon baamu nuyoo ñu sopp la yonent may saa saam la comme ni nga xam ne noonu la ko doxalee la ko waaji doxale mu saxal ko ci di ko fay saa su ne te neewu ko erreur nga def li nga def du wala waroo woon a doxale noonu wallahu taala alam leneen luñ ciy jànge ginnaaw euh, ziyaare rawda bi luy wane ne ash-sharifa hmm, yal na allahu <laughs> bi bi bi ziyaaratihi bi ziyaaratiha marratin adida yal nañu borom bi daal di téewale ñu bari luñ fay dem waaw la <laughs> suñu suñu mag la suñu sëriñ la mais <laughs> fekk ñu ma koy wax ci yooyu ma naan ma non foofu kay boo fa yàggee dem <laughs> waaw affaire euh, en fait su sama grand frère la quoi boo xam ne boo affaire euh, li jëm ci xam-xamu diine moom moo ma ci njëkk a waaw. taay bay nekk xale nga xam ne am yëbi caaxaan ka lay ne xam nga feeru xale moom moo ñu doon initié moo ñu doon jàngal alxuraan premièrement wa rajazahullahu xayran waaw Cheikh Ahmadou Bamba waaw waaw hafizahullahu taala ñu ay caaxaan kese comme gone rek moo ñu doon jàngal alxuraan samedi ak yi ak yooyu yëpp dañ doon kii jàng ci école bi lu ne moo ñu doon suivre sax suñu njàng yooyu lépp waaw lépp moo ñu ko doon defal moo ñu doon suivre waaw <laughs> bu yàggul matul sax ay trois bu magee trois mois ci la may wax moom ci côté yooyu quoi affaire màkkaat ni dina yooyu baax na dem mu ne mu ne ma lool kay boo fa baree di dem waxuma la yow yaay miin bërëb yi mais bërëb yi ci boppam ñoo lay miin waaw dañ lay miin <laughs> ah waaw loolu de beneen phase loolu moom beneen <laughs> beneen beneen beneen beneen xàll la moom waaw dem ba bërëb yi miin la moom amin yàlla na ñu dal waaw kay yal nañu borom bi tabaaraka wa taala defal ñu bërëb yooyu miin ñu waaw waaw waaw bërëb yooyu miin ñu allahu akbar lépp ngir yàlla kes kon nag loolu euh, ginnaaw loolu mooy leneen luñ ciy jàng mooy nit boo gisee nit koo xam ne day juum ci li muy defe waroo toog naan sama yoon new ci waaw <laughs> bu dee ne ah munkar gii de wala li muy def lu dul noonu bu ma ko euh, euh, laaye biire dina ci jariñoo te du indi conséquence bu gën a garaaw mais bu dee waaye joo xam ne moom day indi conséquence bu gën a garaaw bàyyi loolu ci xikma la bokk loolu dafa bokk ci xam-xam ak li nga xamante ne moom la nit ki war a xam waaw waaw ndax inkaarul munkari waxoo loolu yàgg nañ ko gis sadi sayna Abu Sa'id al-Khudri bi dafa am ay étape te Imam an yi leeraloon na ko ak yoo xamante ni dafay nekk munkar gi dafay nekk mais boroom xam-xam bi mooy xam ne li gën a asad li gën a jub instant bi mooy bàyyi munkar jooju ndax boo ko fi jéemee dindi day jur lu gën a garaaw nga bàyyi noonu nga bàyyi noonu nag ku xamul mën na jàpp na diw xoolal rek ñu ne borom xam-xam la gis yu ñaaw yi di xaw mu mel ni dakee mu dakee ànd sax alors que yow xamoo li mu xam moo al al al imaam ash-Shawkaani rahimahullah borom Naylul Awtaar bi muy nettali benn nettali bu am solo ñi lay wan rek mooy ñun. moo tax ñu war a def attention faire attention te ndànku ñun duñu xabiir ah noonu borom bi mooy alxabiir alalimul xabiir allatif borom bi moo xam sew-sew yi mooy xamaakoon bi moo xam yu nëbb yi mais pas ñun jàbbi léeg-léeg dañuy interpréter surtout ñii fi ñu ko gën mane ay boroom xam-xam wala sëriñ yoo xam ne dañu duggante nguur gi li ñuy wax yëpp di ko interpréter seeni loolu interpréter la tudd du réalité ñun lu ñu foog la ak loo xam ne ñun biñ ko gisee ñoo ko jàngate nii waaye loolu du dëgg al imaam ash-Shawkaani rahimahullahu taala day nettali mu ne dafa am benn buur boo xam ne euh, buur bi bon euh, dafa dafa xaw a dëng nag mu jàpp benn waay boo xamante ne presque bu doon dama koy nettali samay sama samay ci ay termes yi yi ma ko kiiwee comme ça mu gën a Euh, euh, euh, waaye maanaa bi la léegi buur bi daldi di tëj lu benn waay boo xam ne bu gaa yi xam la waaye xamuñ ko lu mu def wa buur bi tëjlu ko ba pare nag ne dañ koy rey loolu di sile boroom xam-xam bi yëg kaa boobu boobu mu ñëw ci buur bi ut audience fexe ci buur bi wax wax ak moom fexe ko naxtaan ba buur bi euh, na ko ba na ko may rek kii moom bu mu ko rey buur bi ne déedéet mu wax bañ ne kii dama koy rey kii moom rey kese indaam kese waaw rey rek peine de nee na mu topp buur bi di ko saraxtu di ko ñaan di ko tinu ci yàlla ba buur bi ne ko léegi may naa la lenn lenn rek laa la may ngir ma bañ koo rey benn affaire mooy dama ko indi ci place publique bi fu ñépp nekk ñu summi yaram bi ginnaaw gi yow yow yow sëriñ bi yow boroom xam-xam bi yaay yërul yar ab yar dik ko ñépp di gis waaw loolu kese laa la may boo ko defee ma bàyyi ko mu dund bu dee manoo loolu nga bàyyi ma dama ko rek boroom xam-xam bi xam ne eh, ah lii buntu la malgré nee woon nag bañaloon na ma lépp lii rek la ma may kon nag li ñuy def mooy naa jël yar bi rek ndax ma dóor ko loolu après moom mu dund moo gën ma bàyyi noonu ne du ma ko def gars yi buur bi dafay rey ñu woo waa dëkk bi yëpp ñu génn dajaloo ñu indi waa ji dëkk bi yépp jàpp nañ ne kii innocent la deful dara buur bi da koo jaay mbiru doole rek te gars yi kenn ñeme wax. bi ñu tegee waa ji summi yére yi kaw yi ñu njëkk ñëpp di xaar sëriñ bi génn na le yor bu digg waa ji di ko ci bàcc pir pir pir pir ay yar mbooloo mi yëpp naan xoolal ma seex fi mu seex bi léegi li muy denc seex yi gëmatuñ dara ak wax yu mel noonu quoi kii lan la def ba koy tuur nii ñii ñii ñii nag lu nekk ñu yàq ko ci deram waaw mu ne te kaay gis nga ñoom ñooñu mooy dañoo réere li xew li tax waaye bu ñu ko xamoon wallahi doonu ñoon wax lool waaye ñun est-ce ñun posé woon nañu ne ñun suñu relation ñi nga xam ne mooy lañ naan kilifa diine waaw am na ci ñoo xam ne dañuy déconné déconné bu leer naññ waaw bu leer naññ moom ñooñ taxu ñuy wax dafa leer ñooñ waxuma leer waaye hatta ñi nga xamante ne yi koo xamante ni xamewuñ ko yooyu xamewuñ koy déconné mais lu mel noonu nga gis ko muy dugganteeg buur bi yu xaw a luus yoo xam ne yow en tout cas ci noonu rek nga ko mën a interpréter lu tax duñ ko interpréter côté bu baax ne ah man de xaw ma waaw xaw ma de xaw ma li ci biir quoi kon nag manuma cee juger manuma cee nekk di wax manuma cee àddu manuma cee yëy yàbbi lu tax prudence boobu duñu ko am lu tax duñu ko am <laughs> kon ko Abdullah inkaarul munkari nit jàngalekat rawatina du bàyyi lu dul noon di xew mu toog naan sama yoon newu ci boo gisee nit koo xam ne danga ko gis muy julli sawet nga ñëw toog moom daal mu ngi kàbbaar di julli di sëgg di sëgg di siggi di siggi di siggi kooku xaalam mooy xaala kuy laaj la mooy kii xamul léeg-léeg nag nga laay biir koo gën moo gën fuuf waaye bu dee dañoo nekk réew moo xam ne gars yi dañoo violent gars koo wax mu jàpp mbir mu xeex bëgg la indil procès bu rëy nangam ak nangam nga xam ni ci nar yu jógee ginnaaw gi yépp ah bu boobaa tamit ah al aadatu muhakkama comme que gars doon lañ mel dangaa ngaa ah naa bàyyi noonu parce que ñii il suffit kenn il suffit mu def lu dul noonu nga koy corriger mu mel ni àddina boobu moo daanu sa kaw waaw. loolu tamit nit ki tamit ki ñuy corriger dañ ciy jàngale neen mooy dangaa war a nekk ku koo xam ne ku woyof ngay doon. ndax kat waa ji bi ko yonent bay saa ne ko demal nga julliwaat ndax yow julliwoo woon nekkul na ah non mais mais xam naa ba beneen yoon ko quoi ah yonent saa salaam moo tax naafila woon ko naafila la kon su kete quoi te loolu dañuy xam ne amul nga naan comme que man bu may julli farata julli ko correctement mooy julli naafila taf tafeete rukkoo yi di mat ma ne lu baax kii lu mu doon def. loolu tamit nit ki dafa war a mel noonu quoi da nga war a woyof waroo nekk naan non moo tax ñu may wax man non non c'est man man man maa julli man la ñuy jàngal julli ak nangam ay man xanaa xam ki ma jur ak nangam nan lañ may jàng non yooyu ñàkk xam la waaw bu la jàngalee nga xam ne def nga erreur ki la war a xamal nga xam ne moo lëpp xam-xam wax la ne la ah nii nga defee mbir mi kaddu du noonu waroo rëy quoi waaw nga julli nga julli à moo ne la sëñ bi xam naa booy kii del de si si gaa ji dee ci xaw a yàgg tuuti waaw. waaw ngay mer naan kii di xunnu mer jàppal ko ko saway gée ngaa kon loolu lépp lu am solo la wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an ta'ala mu indi beneen hadith